façon wax yooyu yow danga koy bàyyi waaw waaw mu ngi noonu mu ngi noonu léegi ndax dañu ne yow lool ngay jàng xutba bi am na ci alquran te dañ koy war a cellantu di ko déglu di ci bàyyi xel ak di yonent ma saa saam wax waaw mu nekk loo xam ne waaraatewulay dugg la nga ciy jariñoo léeg-léeg boo newee ci yeneen di jàngay alxuraan ak yooyu li imam bi wax man na laa ricc wala bi mën na laa ricc kon loolu benn wax la te loolu ci Maliki yi ku mel ne al imaamu Ashhab rahmatullah alayhi dane lii moom ah mooma gënal fuuf waaw mu am nag ñeneen ñoo xam ne dañu ne ah, bu dee parce que ñi wax lii dañu ne euh, euh, parce que lii nii alquran yeeg sàbbal yi ngay def ak yooyu euh, mooy loolu du la raw mën nga ko mën nga ko dab dabaatal waaw mën nga ko dab dabaatal ba mu des lenn kese lañ maye ñu ne comme nit ki nga xam ne daa tisóoli mais tisóoli ne alhamdulillah waaw bu ko waxee beneen wax la mooy est kooku am na droit ne alhamdulilah bu waxee alhamdulilah nga ne ko yarhamukallah xam nga <laughs> parce que loolu en fait boo gisee borom xam-xam yi wute ci mooy ñaari digle la fii rek may sàr da bu imaam buy xutba na ngeen noppi. yow boo waxee sa mbokk miy wax noppil yow def nga lu noonu indi nga fi wax yoo xam ne dafa doyadi dafa wàcc waroo ko woon a wax wax nga fa loo xam ne waroo ko woon a wax kon amatoo àjjuma. ba pare mu wax ne ki nga xam ne daa ci bu tis bu kenn kenn ci sóolee euh, sant yàlla ki ci wetam na ko mooy tashmiitul al atish al atish <laughs> ki nga xam ne tashmiitul atish ki nga xam dafa ci sóoli na alhamdulilah nga ne ko yarhamukallah mu ne na nga ko def loolu daa bokk ci xaq yi jullit bu nekk yoral mbokk jullitam léegi waa ji ne mais. mooy ñaari ci gis bii yonent bi saa saa dana la defal bu waxee alhamdulilah na nga ko def ndax loolu ak xam la na nga ko ne yarhamukallah wala yarhamukillah wala loolu benn affaire la bii mu am dafa da mooy ñaari texte yu xaw a jàmmaar loola ci ci même instant bi dana la bu kii waxee alhamdulilah wax ko yarhamukallah ak xam la bii mu ne la boo bu waxee bu kenn wax te boo fi nee sax xam kii wax gis nañ ma bu Mawlaana Ibn Abbas bi radiyallahu anhu kii wax imaam bi xutba kooku mbaam la moom mbaam bu yenu ay suuf ñooyee yow mi naan ko nag noppi yow amoo ajuma mooy gis nga ñaar yooyu moo tax lenn ci eh, boroom xam-xam yi nag rahmatullah ñu ne non loolu dañ leen di boole loolu mooy loolu dañ la koo tere ci luñ doyal mais bu dee ne waa jar alhamdulilah ci sóor boobaa may nañ la ndax ndigal lële yow bokkoo ci ñi ñuy wax waaw bokkoo ci ñi nga xam ne loolu dañ parce que beneen ndigal moo la ñaar yëpp mën nga koo doxe noppi nga mais boo koy wax na ko wax ndànk voilà loolu ñoom ñu ne loolu la waaw am na sax ñoo xamante ne nii dañu ne même bu imaam bu tuddee safara nga daal di muslu ci safara mais wax ko ndànk waaw moo tax al imaamu ashab ne man lii de moo ma gënal mooy noppi moo gën ci man mais yii yëpp bu koy wax surtout di muslu safara waaw wala ci julli ci yonent bi saa salaam imaam bi tudd ko loolu na ko wax nit na ko def ci bopp alhamdulilah na ko wax ci boppam waaw nga xam ne mooy kenn du ko dégg moom ci boppam moom kese waaw comme buñ bu imaam bi tuddee wa qad qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa moom bu wax ndànk ci boppam hmm? def loo xam ne ki nekk ci wetam sax du ko dégg julli ci yonent ba saa ak yooyu voilà loolu euh, amaana nag loolu mooy liggéey dëgër waaw loolu dëgër na lool que ne yooyu nga koy waxe noonu di ko def ci ndànk loo xamante ne nii bu mu ko wax ci kaw voilà léegi voilà euh, kii mu ne euh, ñu mu tudd am ñeneen beneen mbooloo boo xam ne ñoom dañu ne. non yii euh, bu dee sikkar man naa sikkar mais mooy da koy def comme loo xam ne du déranger kenn man nay jàng lu mel alxuraan imaam baa ngi kii mais parce que xam nga ne liñ doon bañ ne euh, loolu parce que da ya fuutuhu da koy faat euh, li imaam bi wax alors que ñu ne li tax ñu permettre ay ta'awud comme a'udhu billahi minash shaytan comme yu mel noonu ko tuddee mais nga wax ko ci sa bopp yow kenn du la dégg ñu ne loolu moom terewul ngay déglu terewul ngay xerewlu terewul ngay bàyyi xel alors que bu dee ay alxuraan nga yor bi kii yooyu mën na laa daña mën naa tax nga nekk koo xamante ne nii day tax doo ko doo ko man voilà kon nag mu ngi noonu am ñoo xam ne nag dañ ne loolu mën naa nekk mais na ko wax ndànk voilà kon na ko wax loo xamante ne nii mooy na ko wax ci sir la koy wax waaw lii daal leer na que affaire bi kon wax ji kon lii la ci gàttal waaw que léegi nag bu imaam bi di ñaan loolu boroom xam-xam yi mooy bu demee bay jeexal di ñaan loolu am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii dañ ne noo kooku bu ñaanee loolu day wane ne mooy mën nañoo wax ci kaw waaw loo xamante ne nii du kawe bu ñaanee moom it ñu ñu ñu ñu kii ko voilà. ñu daal di wax amin ndax amin gi mooy wuyu gu wuyu ak ñaanam loolu moom lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yoonal la waaw am na tamit ci borom xam-xam yi comme ni ñu ko jëlee ci imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ne bu nee inna allaha malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi al aaya boobu yaa ayyuhalladiina aamanu sallu loolu moom amul benn wute ne waa ji mën naa nekk koo xam ne day julli ci yonent bi alayhi salaam léegi nag nan la koy defee foofu rek la wax ji nekk yii yëpp mooy est même boo seetloo ñi nga xam ne dañ ne non non lu daw ay wax leneen ak yooyu yëpp ay alquran ay muslu ci safaraat yooyu yëpp ak yooyu salaatu ala nabi non waa ji bu mu ko wax loolu boo seetloo wax nekk mooy nan la koy waxe kese ndax ñii naan na noppi bañuñu waa ji julli ci yonent bi alayhi salaam ci boppam voilà bañuñ tamit yii nii muy eh, nekk loo xamante ne nii ci boppam la koy wax kon affaire bi loolu mu bañ koo biral amaana ci kaw noonu daal loolu mooy li gën a dëgër insha allah mooy man naa def ay salaatu ala na surtout bu imaam bi julli ci wax julli tudd yonent bari saa bu julli ci wam nee na ko wax loo xam ne kenn du ko dégg voilà ci kaw noonu moom doxal na li nga xamante ne ak li yonent bari saa saa waxoon ne ki naye boppam yiw mooy ki nga xamante ne nii hmm? ki nga xamante ne nii daf ma eh, daa dégg dafa dégg ñu may tudd fa moom ñu tudd ma fa moom te wuyuwuma te julliwul ci man waaw kooku moom mu ne kooku mooy ki nay boppam yiw kon nag jullil ci yonent bi alay saa salaam ne def ko sirran ngir mën a boole diggante tere gi mu tere ku wax ak li nga xamante ne mooy digle gi mu digle ak li mu ne sallu alayhi wa sallimu borom bi wax ci kaw noonu bu ko defee yow di nga dajale dig baynal husnayayn insha allahu taala kon daal mu ngi noonu ci gàttal te loolu la ci wax yi nga xamante ne ñoo jëm ci loolu euh, kanta ñenn ñi tamit am na ñoo xam ne dañ ne bu dee lu tuuti la garaawul bu dee lu bari la loolu la ñuy tere waaw te bu dee lu tuuti la loolu dara newu ci waaw comme euh, wax ab ayatul kursi yu ak yu mel noonu wax ko ndànk ci boppam loolu garaawul waaye nag bu baree ah loolu moom du ba loolu du baax waaw kon nag daal ci kaw noonu insha allahu taala mu ngi noonu waaw li gën mooy nit ki nay déglu na ko def léegi yeneen yépp loo xam ne moom lay def na ko def ci boppam am ndax loolu mën naa nekk comme si nit ki bu duggee ci ci ci ci toilette yi bu duggee ci toilette yi mais bërëb la boo xam ne. xam nga dañuy tere bu ko tudd turu yàlla di ko wax ak salaam nañ ndax du bërëb bu fu ñuy tuddee yàlla noonu mais nit ki mën na faa nekk moo tax nit ki man nay di di bàyyi xel boroomam di tudd boroomam ci xolam ak boppam ci biir mais pas koy tudd ndax wéet na boroomam waaw waaw gis nga kii xalaati noonu bokk rek ci jàpp na fee jabaru bu salte kese la wala mu ngi ci toilette yi ndekete yow mu ngi dugg ci ay géej di fàttaliku boroomam di tudd boroomam ci xolam voilà digganteem ak boroomam lool ah ba pare bu génnee mu ne ghufranak voilà comme ni ko kon nag mu ngi noonu boroom bi nga xamante ne nii moo lu moo de lor mi ne woon ci sa biir. mu mën koo génne ci loo xam ne yow amoo ci benn effort boo def amoo ci benn du sa kàttan du say pexe waaw kon nag loolu daw am solo kon nag kon euh, euh, summa ata al jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bayna al jumu'a euh, ma baynahu wa bayna al jumu'a kooku dinañ ko jéggal li nga xamante ne moo nekk diggante baynahu wa bayna al jumu'a mooy diggante lan Ah, eh, moom ak ajjuma ja nga xamante ni nii eh, moom la eh, mooy bi bi weesu ak bii ñëw mu ne wa ziyaadatu salaasati ayyaam ak yokku li nga xamante ne nii mooy juróomi juróomi fan loolu mooy la wa ziyaadatu salaasati ayyaam loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi comme ni nga xam ne noonu la al imaamu an-Nawawi rahimahullah wax mu ne min salaatil jumu'ati wa xutbati ila misli al-waqti min al-jumu'ati ath-thaniya hatta takunu sab'ata ayyamin bila ziyadatin wala nuqsan wa yudammu ilayha thalathatun fatusiru 'ashara waaw mu ne parce que boroom xam-xam yi dañ cee wuute am nañu ne mooy ajjuma bi weesu ah ba bii di ñëw bii ñëw ci kanam mooy bii weesu mooy la mooy ajjuma bi mu nekk def ko noonu wa eh, eh, def lii yépp yonent ma ne saab saab wax hein ba àjjuma bii ñëwaat mu xam nga loolu sept jours la ñu yokkal ko ci trois fan waaw lu tax parce que comme que jëf yi day nekk al alxasanatu bi ashri amsaaliha jëf ju baax borom bi da koy funéeli minimum fukk moo tax yonent bi alayhi salaam ne wa ziyaadatu salaasati ayyaam waaw day am une semaine yoo xamante ne dañ ko ciy jéggal bàkkaaram yokkal ko ci trois fan muy fukki fan ñetti fan muy fukki fan yoo xam ne borom bi da koy jéggal ay bàkkaaram léegi yan bàkkaar la yàlla yu jéggale hmm? hein yan bàkkaar est bàkkaar yu mag yi yépp ci dugg dañ naan la loolu nag am na xadis bu ñu war a gis ci kanam moo koy leeral mooy xadis bi bi bii ñu nekk bi ci tegu bi ci teguwaat xadis boobu mooy leeral yi loolu mooy bakkaar yu ndaw yi waaw ndax mooy te xadis boobu tuddoon nañ ko fi ba léegi Seydina Abu Hurayra mooy ar-rabi' ashar xam nga ñu ngi thani ashar xadis douze xadis quatorze bi nag bim naan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-salawaatu al-xams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna idha tunibatil kaba'ir waaw mu ne julli juróom yi diggante julli juróom ba julli fajar julli tisbaar julli tàkkusaan julli tisbaar loolu lépp nga def ko ci mbooloo ak nañ koy def wala sax julli juróom yi noonu kese ñoom kese ñoom wal jumu'atu ila al ak ajjuma ba ajjuma mooy nga julli ajjuma ba ajjuma bii di ñëw wa ramadan ila ramadan ramadan bi ñu jeexal ba ramadan bi di euh, ñëwaat weeru koor mukaffiraatu ñoom dañuy far di effacer maa na li nekk seen diggante bu ma jullee tisbaar ak tàkku euh, tàkkusaan ma julli tàkkusaan diggante tisbaar ak ba tàkkusaan bàkkaar ya ma fa def ma julli jooju tisbaar jooju tàkkusaan bi day effacer li nekk euh, laata moom waaye mu ne ak ramadan beeg àjjuma ji ma isaj tunibat à condition mu dee ne moytu nañu bàkkaar yu mag yi kon ci la ñuy xam ne kon fii nii te même chose la doon wax fii ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam kon dañuy xam ne kon mooy bàkkaar yu ndaw yi da koy effacer waaw mu ne waman masal xasa képp koo xamante ne nii dafa laal xeer yu ndaw yi nekk ci distraction faqad laga kooku mu ngi def loo xam ne jaaduwul ci julli ci te laal xeer yu ndaw yi mooy laal téléphone yi waaw nekk téléphone bi imam bi xutba ngay dugg ci réseaux sociaux yi di xool say message loolu nga xam ne léegi dafa yomb nit ñi lool loolu yow yaa ngi def loolu parce que ñoom jamono yooyu xeer yu sew yi mooy comme que jàkkaay yonent salaam suuf la woon dañoo amaale ay xeer foofu Makka surtout al ma moo tax ñuy dem ba maa baynal harratayn ah <laughs> mooy daa suuf bi amaale ay xeer yu ay kay yu ndaw ay xeer yu sew léegi nag yow imaam bi xutba ngay yor sa loxo bi di ko raay ci xeer yi noonu di mu ne kooku laal loolu kese kooku faqat laxaa te waxoon na ca beneen di waaye ba waman laxaa falaa jumu'at la te képp koo xam ne def na lu abu àjjuma kon nag nga yor sa téléphone yeeg sa yooyu noonu benn la xanaa allahumma bu dee ñi nga xam ne dañ ne waa ji mën naa jàng alquran bu dee ne téléphone la boo xam ne dañ ciy ubbi alquran ah di jàng loo xam ne bu ko kenn dégg nga koy jàng sa biir waaw te loolu sax li gën daal mooy nga def waaw hatta eh, xam nga mën nañoo sukkandikoo leneen ñi nga xam ne rek ne yooyu yépp sax danga koy bàyyi xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam waaw danee bi muy wax ci ngëneelu àjjuma bi muy wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci ngëneelu àjjuma mu wax lu ama am solo sallallahu alayhi wa sallam mu ne ajjuma bu jotee malaaka yi dañuy nekk ci buntu jàkka ji waaw dañuy nekk ci buntu jàkka ji ñoom malaaka yi Allahu akbar Allahu akbar léegi wuñ fa nekkee lu ñuy def di bind turu ñi nga xam ne ñu di enregistré turu ñi nga xamante ne ñooy ñëw di fekke li nga xamante ne mooy jaamu yàlla ju màgg ji yonent bi alayhi salaatu salaam ne hein yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne nag bu lool amee ñuy bind tur yi bu imaam bi ñëwee dañuy lem këyit yi ñu toog di déglu ak zikr waaw ñu ne comme que malaaka yi ci boppam dañuy lem bàyyi lañ doon di déglu kon nag li gën mooy yow lépp loo yoroon moo xam alxuraan la téeréb xam-xam la ak lu man di doon lem ko yow itam nga teg ko nga déglu loolu mën naa nekk loo xam ne tamit day jàppale waxu ñooñu waaw que ni xatta malaaka yi yonent bi saa dañ ne te tamit loolu lañ euh, miine ci li nga xam ne mooy euh, saxaaba yi radiyallahu anhum toxaluñu fenn que ne yonent bi saa saam bu doon xutba keneen da doon wax leneen wala boog da même xatta alxuraan la kenn day toog di jàng alxuraan waaw. kon daal loolu lu am solo la waaw eh, kon eh, lan lañ doon wax voilà malaaka yi eh, waaw loolu pour del la woon ko fee la woon léegi oh, waman nassal xasa faqad la waaw moom lañ doon nañ téléphone yi kon bu boobaa loolu it lu jara bàyyi xel la voilà loolu yu jara bàyyi xel la ci li nga xam ne mooy téléphone yi yàlla tere bu dee jàngu alxuraan moom moom mala baabi awlaa wa axraamoon yow jàngu alxuraan defoo loo xamante ni ci jaamu yàlla la nekk nga nekk di yërlu ay réseaux sociaux ay nekk fi waa di commenter di xool say site am nga loo waroon a commander xaaral ma xool entre temps est ñëwul parce que bon imam bi li muy wax man en plus dégguma arabe quoi non même loolu du ci dara loolu du ci dara dëgg la imam bi moom euh, euh, li nga xam ne moo doon gën mooy. muy wax ci ndax euh, ci làmmeñu gaa yi bu ko waxee arab na ko leeral ci laat làmmeñu ña nga xam ne ñoom lay wax la ndax suñu boroom kan nee na yónniwuma benn yonent illaa bi ne qawmi lu dul ci nañu ña nga xam ne ñooy ay ñoñam mooy la mooy ci seen làkk muy wax loo xam ne ñoom dinañ ko mën a comprendre waaw yow nag mënoo ñëw ne man imam laa ba bare gaay booy kii nga ñëw ne am eh eh jàngi leen araba déedéet dañ naan la sawaay loolu c'est trop waaw moo tax ñenn ñi nga xam ne dañu jàpp ne voilà parce que ngiru Maliki alayhim dañ naan noo xutba ci arab kese lañ koy wax léegi yow lool su ngir la Hanafi yi Shafi'i yi Hanabila yi ak même ci yi sax ñoo xam ne dañoo jàpp ne fii mën nañ ko dañ ko wax ci arab mën nañ ko wax ci beneen langue tamit léegi nga bëgg di mere ay bannir ay jàkka ay kii doodoo fa dem wala di wax nit ñi bu leen fa dem parce que lan waa ji xutba ci français après wala day xutba ci wolof après wala ci tukulaar ci tukulóor wala ci manjaat wala ci soose après da koy wax arabe wax ko mais am na ci droit daal la moo tax mënuñoo nangu amuñu yaatu dënn masala yoo xam ne masala yu wuute la ñu nangu ne man du li ma jàpp par force ñépp loolu lañu war a def ñoon sax li ñu wax waaw sinon borom wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum waaw borom bi nee na ci suurat Seydina Ibrahim alayhi salaam te beenu saar bala wa maa arsalnaa ñun yónniwuñu min rasuulin ci benn ndaw benn message illaa bi lisaani qawmihi lu dul ay lan nañu ñoo ma ko yónni seen langue yeneen saa suñu waroom ne gis nga li yu bàyyi na bala nga continuer ngir mu leeralal leen li tax borom bi yónni ko waaw ngir mu leeralal leen lool alors que bu doon ne day ñëw di wax beneen làkk boo xam ne kenn dégg ko mais moo taxoon mu ne gaa yi gis nga boo fi indiwoon alxuraan ji leneen lal lañ lay wax day naan mais mais lan la alxuraan ji nekk làkk bii. moo la suñu borom ne walaw ja'alnaahu qur'aanan ajamiyyan la qaalu lawlaa fussilat aayaatuhu ajamiyyun wa arabiy waaw te bu boobaa li ñu wax day logique mais borom bi du leen may lay wow moo tax mu ne leen walaw ja'alnaahu te waat naa ne gis nga alquran bii bu ma ko defoon qur'aanan alquran yoo xam ne ajamiyyan fi yonent bi saa saa njëkk a ñëw ñoom ñuy ay ñoo xam ne arab kese lañ mu ñëw di leen wax beneen làkk par exemple mu leen di wax chinois mu leen di wax chinois euh, wala mu ñëw di leen wax soose wala tukulóor wala wala mu leen di wax li nga xam ne mooy mooy mooy mooy syriaque mais gaa yi lan lañ waat naa ne kon bu boobaa ñoom waa Quraysh dinañ wax loolu laa fussi na mais ak a neexoon mais lan moo tere woon ba ñu takkali aayaatu mooy def ko laaj ko araab mu leer ci ñoom a ajami yu waa arabi mais lan la téere bi ñuy wax message bi ñuy wax beneen làkk ta moom mii di ko indi arab la waaw léegi yow nga ñëw ne xutba bi yow yaa ngi fi nekk fii ci biir séeréer si fii ci wolof fii fii ci Sénégal fii ci France fii ci kii nga ne man affaire bi eh attention man arab kese léegi yéen waaye soyez là-bas jàng la yéen a war arab non loolu mooy la loolu mooy la yow kay à la limite bu reene yow loolu mooy sama sax bu ci xas kenn waaw jàppal. boo la jeexee nga ne man daal samay ba man daal looloo gën a dëgër ci man mais kenn kenn terewu la ko nan lañ la koy teree te ñu la naan lu tax ngay mën a nag ñeneen ñi duñ la nag bu ñu xas kenn yow jàppal loolu nga jàpp del def say xutba en arabe comme niñ ko jàppee ne loolu la mais bëgg daal nit ne ñoom seen ajuma wirut wala kiiwul nangam am na problème parce que la moom en da koy def en arabe ba pare def ko ci leneen yow moom la ñuy wax seetaaxal sa bopp voilà waaw waaw te bu ñuy wax ci wàllu nootal mooy ne leneen li moo gën a noot fuuf li waa jumbuur wax wal ilmu inda allah ndax aay yii ñu wax te yeneen saam li la mu ko doon def arab parce que ñi ko borom bi yónni lii la alquran wax problème dañ naan arab dami yu no arab yi arab lañ wax arab la doon wax ni waaw léegi yow boo ñëwee yow itam mënoo ne ah comme que noonu la ah, man léegi sama xutba bi mu ñëwee xutba bi moom de toute façon à séeréer kese laa koy def naa ne non non da nga koy def arabe d'abord de après nga door a wax li nga xam ne mooy wax ko ci làkk boobu voilà yow yaa ngi dégg Maliki kii ñu ngi la naan yow lekk boo ko defee beneen làkk rek ñoom d'accord ne loolu loolu ñoom ñu jàpp ne moo lañ war a def mooy en arabe kese yow nga naan léegi da koy teggi diitu. même ñeneen ñi dañ la non da def ci arab def làkk bi nga xam ne ñeneen ñi mën nga ko traduire voilà te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon mu ne kon waman massal xasa faqad laga waa te am na leen lu mu bëggoon yokk mooy ba léegi ci waxu ñi nga xam ne dañu ne non kuy imam bi buy xutba da ngay ñokki alquran sax doo ko jàng yooyu doo ko jàng doo fi nekk di sikkar ak yu mel noonu am na leneen loo xam ne mën nañ ko dolli ci seen argument ginnaaw bi ñu la waxee ne malaaka yi dañuy lem kéere yi bu imaam bi dugg see ñuy déglu xutba yi alayhimu salaatu wassalaam mooy man masal xasa xam nga xeer yu ndaw yooyu ak surtout lu jëm ci xeer kiiwu doomu tàndarma yi am na ñoo xam ne jamono yooyu temps saxaaba yi daa wax de radiyallahu ñoom buñ doon sikkar di def ay azkar ay ay xeer lañ doon yor wala ay doomi tàndarma lañ doon def fenn ba mu benn lim di ci di ci di ci sikkare waaw buñ ci defee lu toll noonu ñu dugalaat seen ronlal waaw loolu man lañ lene loolu est jël manu la taxaw place kurus comme que kurus moom la ñuy defe loolu ñu bari même bu dee ñenn ñi dañ koy bañ ne loolu noonu lay sa bi sunna <laughs> voilà loolu du kurus du sunna ne <laughs> leen defal lu baaraam <laughs> léegi mooy kon xeer yooyu la yonent bay saa saam ne ku ciy laal di fo yow sa kurus bu dee danga koy laal di fo waxuñu la ku yor bi si kar waxuñu ku yor bi si kar nee nga si di fo di di ko di ko yëg noonu rek yow si karoo defoo dara loolu amoo ci droit yow parce que bu boobaa da ngay dugg ci laaxaar léegi nag ñu jàpp ne man ngaa sikar bu boobaa laa yor course di sikar ndànk te déranger kenn mais di ko waxe ci boppam ci biiram comme ñu ne dañu jàngal xuraan loolu it xasan waaw loolu dara newu ci wallahu ta'ala a'lam kon faman man massal xasa ku laal xeer yi faqad laga ah def nga fi lu génn gaam indi nga fi loo xam ne waroo ko woon a defu lu rot jëf joo xamante ne nii yàlla sant ko bis boobu waaw kon nag nañuy def attention ci suñu surtout téléphone yi waaw waaw parce que dañu tàmm fu ñu nekk rek dégg ne il suffit ñun bu ñun ñooy wax daal buy kii rek ñu dégg ne waaw waaw ci bàyyi xel ci àjjuma bi raw kii tax ñuy wax mooy surtout ki ki nga xam ñoom jàngu sax alxuraan waaw te même kii jàng alxuraan ngir def lu gën a mat amaana insha allah mooy nga teg loolu lépp déglu imam bi fu mu tuddee loo xam ne war nga cee musloo wala loo mën a ñaan nga ñaan ko ci sa biir bu tuddee yonent ba sasam ngeen julli ci moom ci sa biir waaw léegi nag mais képp ko jàpp ne mën naa jàng lool kooku garawul voilà te mooy te da ko tamit yoraale say kii naan man il faut ma am lu may téye sama loxo di kii parce que anti-stress non dañ naan la sawaay loolu lépp c'est bon mais lii bariwul yàggu arrêté lool nga déglu voilà kon nag ci kaw noonu